moo doon jarir ibn abdillah ibn jaabir ibn malik ibn nasr ibn thalaba ibn jusham ibn awf ibn hazima ibn harb ibn ali albajali albajali jarir la tuddoon di doomi abdillah abdillah di doomi jaabir jaabir di doomi maalik maalik di doomi nasr nasr di doomi thalaba thalaba di doomi jusham jusham di doomi awf awf di doomi hazima hazima di doomi harb harb di doomi ali albajali yu bokkoon ci tribu bu jayla kooku moo doon sayyiduna jarir bn abdillahi albajaliyu radiyallahu taala anhu wa ardaa nettaleb sayiduna jarir ibn abdillah moo ngi feeñ te xew ci jamonoy wufuud yi ndax Seydina Jarir ah dafa teew dëgmal ci alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw ak dëgmalam niroo naat bu Seydina Waa'il ibn Hujr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ci nan ci le fait kenn ku nekk ci ñoom laata ngay agsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yëgle na sa moom la al imaamu Ahmad ibn Hanbal di solo mu ne xaddatanaa abu qatan qaala xaddatanaa yunus an al-mughirati ibn shibl qaala wa qaala jarirun mu ne muy nettali al-mughirati ibn shibl raxmatullaahi alayhi mu ne jarir de nee na lamma danawtu min al-madina anaxtu raaxilati summa xalaltu caybati summa labistu xullati summa daxaltu fa idaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu faramaani nnaasu bilxadaq sayyiduna jarir ibn abdillah radiyallahu anhu ana kañ la diggoon loolu dinañ ci ñëw léegi incha allah ndax ak wuute la ci moom mii di sayyiduna jarir ibn abdillah ah, albajaliyu këne kañ la dugg ci lislaam loolu ak dig dëgmalal bii kañ la woon loolu wute la dinañ ci ñëw léegi insha allah mu ne damaa dëgmal lamma danawtu min al madina bi ma ñiit ñëwee di ñëw ci yonent ba aleyhi salaatu ma jege Madina anaxtu raaxilati may waaja agsi nag bi nga xamee ne jege naa Medina nag ma xam ne bu ma doxaatee sama gëléem gi bu ma ci waraatee rek Medina laay dugg ni ma def damaa yësal sama gëléem summa xalaltu aybati ma daldi fecci sama saag bi nga xam ne ci kaw géléem gi moom laa doon def sama yéere nga xam ne am ndab lay ab ab ab genre saak la boo xam ne ci der lañ koy defare ci la nit kiy voyage yi di def ay yéreem ak yooyoo ki ak yi muy soxla nee ma ma tekki ko thumma labistu xullati ma daldi jël yére bu rafet daldi sol thumma daxaltu fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtub nee na ma dugg si ci jàkka ji fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam etaawam nekkoon ne da doon xutba nee na naka laa dugg si rek faramaani naasu bil xadaq nit ñépp di ma xool ñépp jeté ma un coup dama dugg si rek mel ni sama dugg si dafa attirer attention wu ñépp ku nekk geestu ma xool xoolaat xoolaat fa mu doon xool bi ma ñëwee mu ne fa qultu li jalisi bi ma ñëwee nag ba toog fa ma ne li jalisi ki toogoon ak man ki ma toogoon ci wetam ne ko yaa abdallah ne ko yaa abdallahi e yow jaamu yàlla bi ndax xamu ko xamul nan la tudd waaye koo xamul man nga ne ko abdallah ah koo xamul ku ne man nga ko ne abdallah li anna an kulluhum ndax nit ñi ay jaami yàlla lañ allahu huwa ar wa nahnu al-ibaad buur yàlla mooy jaam mooy boroom ñun ñooy jaam yi kon mu ne ko yaa abdallah yow jaamub yàlla bi zakarani rasulullah sallallahu alayhi mu laaj ko ko yow jaamu yàlla bi est-ce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf maa tudd qaala naam waa ji ko waaw zakaraka bi ahsani dhikr tudd na la ci gën a rafet lu ñu mën a tudde nit nee na waa ji ne ko lool la mu ne ko fa ma waa ji wax ko lan la wax mu ne fa baynama huwa yaxtubu id urida lahu fi xutbatihi wa qaal mu ne daal waa nee na yonent bi alayhi salaatu bi mu doon xutba noonu dañ koo gaaral ci biir xutbaam wa qaala mu ne yadxulu aleykum min haadha al baabi aw min haadha al fajji min xayri zi yaman illa anna ala wajhihi masxata malak allah mu ne lii la yonent bi aleyhi wax laata muy agsi moo tax nit ñépp bi mu dugg see ñépp geestu xooli ko ndax yonent bi aleyhi day xutba di xutba ñu gaaral ko mu ne yadxulu aleykum min hada albaabi aw min hada alfajji min xayri di yaman mu ne leen dina dugg jóge ci bunt bi joxoñ leen bunt bi bi jariir génne bi mu fëlle laata muy ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam dane dina dugg ci bunt bi dugg ci ñëw ci yéen ci jàkka ji ci ñun aw walla boog ci bunt bi aw min hada alfajji walla ci ci pegg gi min xayri di yaman bokk ci ñi gën ci waa yaman waaw min xayri di yaman ñi gën ki gën wala bokk ci ñi gën ci waa yaman dina dugg léegi te ci bunt bii lay jaar fi lay dugge mu ne illaa ann ala wajhi masxata malak waaw mu ne sauf que nekk na ci xar kanam gi jeexital boo xam ne bu feeñ la <laughs> lii ci balaaxa lu rafetu ngi <laughs> mooy liñ naan takiidul madh bi ma yushbihu dhamm wa aksu ay takiidu dhammi bi ma yushbihu al loolu lu am solo la rafet ci wàllu balaaga mooy takkiidul madxi bi ma yushbihu zamm mooy nga feddali ak tagg goo doon tagg nit ci loo xam ne day nit ñi ba nga waxee lu rafet ci moom ba nga ne waaye walla mais gaa yépp foog ne day dina dina égratigner li mu fi jot a wax léegi mooy dina wàññi lu baax li mu waxoon ci moom yépp wane ne mais malgré tout nag bon def na erreur wala kii nii la mel ko waa ñu foog ne loolu ngay wax nga dolli waat ci waaw ak tag waaw loolu lu rafet la ndax waa jii déglu xaaruloon loolu waaw loolu dafa bokk ci muhassanaat yu rafet yi al badi'iyya ta'kiidul madh bima yushbihu dhamm bima yushbihu dhamm wa wa wa dhamm wa aksu renforcer ak tagg ci loo xam ne day niru ne ak lii la woon ak ak ŋàññ comme bu ma nee ay waay moo doo tabe waay moo doo baax moo doo rafet xol sauf que moodu nag moom haa aka mën a wannu wannu lor xam nga kenn xaarul lool ba ma nee mais moo tax nit ñi lañ naan yow baax na moom kay ku baax la kii na waaye nag moom lii mooy lañ cay teg day wuteeg lañ doon wax waaye nag yeneen timaare saar saam loolu la def fii mu ne illaa ba mu def këne ba mu des këne min xayri zi yaman bokk ci ñi gën waa yaman ñooy dugg jaare fii léegi sauf que nekk na ci xar kanam gi màndarga boo xam ne masxatu malak lool bu ko arab yi masee wax lool mooy jeexitalu taar la mooy ab taar lañ la bëgg loolu tagg la ñu ne wan ne dafa taaru waaj comme si malaaka moo ko laal <laughs> dañ ko doon wax masxatu malak waaju taaru waaw waa ji ne ko loolu yii lii nag la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ci yow yadxulu alaykum min haadhal baabi aw min haadhal fajji min xayri di yaman illaa anna ala wajhihi masxata malak nee na Seydina Jarir bi bi ko waaj waxee lool mu ne mu ne fa xamidtu llaha azza wa jalla ala ma ablaani ma daldi sant buur yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na ci xéewal yi ma defal waaw waaw ah <laughs> mu ngi door a agsi yonent bi alei saatu yëgle na avant muy ñëw que ne bokk na ci ñi gën waaye man ban ngëneel ban ban ban effort la def moom Seydina Jarir bu tax mu mérite lu dul ne rek fadlullahi ndax buur yàlla mooy seet lu ko neex comme li ñu waxoon ku ko neex daal di koy jox lu ko neex ak kañ la ko neex ak fu mu ko neexee hein léegi am na benn laaj nga ne ma yow bala ngaa jàll pardon euh, moi j'ai un souci nga ne ma lequel ma ne la lequel ban ah xutba ma foog ne àjjuma bu ay xutba bi xutba yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane woon ida qulta li saaxibika wal imaamu yaxtub unsut ansit ansit faqad laghawut wa man lagha fala jumu'ata la hein ma fag ne yeneen ci ma lay saar saam dane woon àjjuma bu ñuy julli àjjuma képp ku gis kuy wax sa mbokk nga naan ko noppil sa mbokk muy wax nga ne ko noppil yow fo te def nga lu bokkul ci di ci ci ci ci julli ji te képp ku def loolu mooy ne yow amoo àjjuma waa kii moom nan lay ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam di xutba moom bu dee xamul moom mi jóge ne ndax day dooru ndikk c'est normal mais ki ko tontu moom xanaa xamuloon loolu ma dañ naan la tere bien waaye wax ji mooy anak fii zaahiru xadiis bi wanewul benn yoon que ne xutba àjjuma la woon te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam comme ni ñu ko xamee ay xutbaam nekkuloon ko àjjuma kese la doon xutba ah nekkul woon àjjuma kese la doon xutba ñaata yoon na dajale nit ñi xanaa ci jataay bi weesu rek dégg bi ñuy gis Seydina euh, euh, avant jataay bi weesu bi ko jiitu woon Seydina Wa'il ibn Hujr lan la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam as as-salaatu jaami'a gaa yépp ñëw mu xutba leen sermone leen ah te loolu dafa bari waqafaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbari xaarijal xut xutabil jumaa loolu dafa bari en dehors de xutbay àjjuma yi bari na ah te dinañ gis Seydina Tamim ad-Dari noonu la demee yonent bi alayhi salaam as-salaatu la waxlu nit ñépp ñëw mu daal di xutba leen wax leen li Seydina Tamim wax kon loolu mooy loolu lañ lay wax dañ naan la fii dara wanewu fi ne àjjuma la woon te loolu inshaa allahu taala huwa sahih kon mu ngi noonu ma ne naam jazakallahu xayran maintenant man ngaa continuer ma ne la wa aydan anta jazakallah amin mu ne bi ma santee kon bi ma waaj waxee lool ma sant yàlla ci li nga xamante ne nii ci la ma defal xéewal neena bi ma santee yàlla ci li nga xam ne moom la ma xéewale ah noonu la dikke eh, xadiis boobu nag imaam ku mel ni imaam eh, kii rek al imaamu ahmad kese ku mel ni al imaam an-Nasaa'iyu raxmatullaahi alayhi daal dina koy soloo tamit ah soloo na ko al imaamu an-Nasaa'iyu ahmad ibn Shu'ayb te càllale bi imaam alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya nee na wa hada muy càllale imaam annasai ala charte saxiixayn ci condition charte ñaari saxiix yi la nekk parce que dane add wa ahmad ibn shu'ayb annasaayi wa abu abdirahman annasaayi rahmatullahi alayhi dafa jële ci qutayba ibnu said al-baghlaani an sufyaan ibn uyayna mu jële ci sufyaan di doomi uyayna an ismail ibn abi xaalid an qays ibn abi xaazim qays maa lahu nazaru qays amul ku mel ni moom moo jële ci al-ashara al-mubashshariina bil janna qaysun ma lahu nadhiro amul ko mel ni moom liñ naan amut moroom mooy qays nii ci ñooñu la bokkul ak nag ñun suñu ñàkk suñu waxi amul moroom yi nga xam ne kutub ñu ne amul moroom te moom rekk ëppi moroom nag aka bari moroom wala ñu ko raw fu ñu tëbe ne amul morom qays mi nag ma lahu nadhiro an jarir mu jële ci jarir ibn abdillah albajaliyu waaw boobu la al imaam al kathir gis nga shartu saxiixay ne la koy ñoom mu ko taybat ibn sa'id sufyaan mooy nit ñay nekk ca saxiix ya ñii ñii boo demee ci saxiix yi danga leen fay fekk qutayba xadiisu qutayba ibn sa'id al bulaaniyu sufyaan ibn uyayna ismaa'il ibn abi xaalid qays ibn abi xaazim waaw Ah, al imaam al Bayhaqi ah, raxmatullaahi alayhi dafa solo ci xadiis bu jaar ci Qays ibn Abi Haazim Ismaa'il ibn Abi Xaalid an Qays ibn Abi Haazim an Jariir ibn Abdillah radiyallaahu anhu mu ne ba'atha ilayya rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala mu ne ma nee na yonent ma lay saar saam dafa yebal ci man parce que nee na man bi ma agsee keroog xam nga lii dane da ko fekk muy muy muy xutba ah xam nga da ko fekk muy xutba am na ci beneen riwaaye boo xam ne bala ñuy jël bu Seydina Qays ibn Abi Haazim bii ñu gis ni dane dama ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di may gis bi ma ñëwee ah dafa dafa jël benn yére daal di ma koy sànni jox ma ko wax saxaabaan yi ne ko waaw mooy mooy même riwaaye bii sax nettali na ko même riwaaye bii sax nettali na ko même riwaaya bi nettal na kon nañ jëlaat fi ñu ne woon muy bu al imaam al Bayhaqi mu jaar ci Ismaïl ibn Abi Xaalid an Qays ibn Abi Haazim an Jariir ibn Abdillah al Bajali radiyallahu ta'ala anhu mu ne ba'atha ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen ci alayhi salaam dafa yebal ci man Jariir fa qaala mu ne ma yaa Jariiru li ayyi shay'in ji'ta daf ma yebal yónnee ma ñëw ma agsi mooy bi muy door a tuub si ndax da ko fekkoon muy xutba après nag mu woolu ko jarir ñëw mu ne ko yaa jarir mu ne ko yow jarir li ay shay'in jit ana lan moo la tax a dikk lan mooy sababuk sa dikk lu la fi indi qultu uslimu ala yadayka ya rasulallah nee na ma ne ko man de damaa ñëw ngir tuub ci say loxo yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi qaala mu ne fa alqa alayya kisaan bi ma ko waxee lool yonent mi alayhi salaatu salaam sànni ma ab yére summa aqbala ala asxaabihi fa qaal bi ma ko sànnee mu geestu xool dëgmal ñëw ci saxaabaa mi ne leen ataakum karimun ida ataakum karimu qawmin fa akrimoo ne leen ataakum karimu qawmin bu leen dikkalee way noobul yi ay ñoñ bu doon dëkkalee way kilifa ñoo xamante ne nii ay way teraanga lañ ca seeni ñoñ bu ñu leen fa akrimuhu na ngeen ko teral waaw man kaana yu'minu billahi moom mi wax la le tamit man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa képp koo xam ne dafa gëm yàlla ak bés pénc ba nay teral ganam hein moo tax képp koo xam ne foofu jóge sang la fa ku ñu fonk la bu ñëwee teralal waaw teral ko nag lépp nag day tegu ci sharia waaw moo tax xatta masiixi al chrétien moom bu ñëwee ci ñun seet si ñu dañ koy teral waaw xàttal yaawuur wuur yi muy yahuud yi bu ñëwee ci ñun dañ leen di dañ leen di teral mais il faut teral gi nekk nag ci loo xam ne charia da koy nangu mooy ñuy accueillir ab chrétien di jënd ay ay butéeli beer di teg naan moom la ñuy teral parce que yonent bi alei satu salaam moo ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa loolu juumte gu rëy la loolu xaw ma sax lu ko nit mën a wax <laughs> ne ku ma ci déggoon moom mu doon tudd ab sëriñ sax ne noonu la def waaye loolu dina ma jaaxal ni sëriñ booba waaw parce que du como te nag ku xam la ci sëriñu wolof yi la mais bokkul ak bokkul ak comme ñi ñu naan sëriñ ah instant bii nii ñi ñu naan sëriñ mu leer na tur bi rek a fi ne non ñooñu de mu ne moom xawma waa ji da da koo def walla da koo wax. que boo am gan boo xam ne chrétien la wala koo xam ne day naan beer nga jëndal ko beer loolu dara newu ci man ay kay lool kay daraa ngi ci waaw léegi fan ngay dugal yonent bi aleyhi salaatu salaam rëbb gi mu rëbb aji kiy jënd sàngara ak ka koy nalak ko koy transporter yooyu yow mi ko jënd nga foog ne mos waxoon na illaa idaa kaana lakum dayf daa waxoon lool que ne ñii ñépp buur yàlla rëbb na leen yeneen ma lay saa saam rëbb na leen ñii nal sàngara ñi koy jaay ñi koy bay ñi koy transporter ak ña koy yooyu yépp est-ce que daf cee tegoon exception ne ba mu des waa ji nga xamante ne nag moom daa am gan da ko loolu amul waaw teral booy teral nit ci lu dagan la nga koy terale kenn du teral nit ci lu xaraam waaw <laughs> yeneen ma lay saa saama ngi keroog. waa mbokki al ash'as yi waa kinda al kindiyuuna ba ñu fa ñëwee lan la leen wax ñu sol suwaa di yére nga xam ne suwaa lañ ko lañ moo wër yére yi da leen a wax ñu xotti ne leen est du ngeen jullit ci saa si ñu xotti ko parce que lii dafa xaraam naka nag ngay xalaate lu nekk ci ñoom mu xaraam mu tere leen ko moom muy ñëw di def lu xaraam jël lu xaraam di leen ko te di leen ko ganale <laughs> déedéet mu ne leen kon ida ataakum bu leen dikkalee karimu qawmin fa akrimu aji teer daangeeg aji teral aji tedd ci ay ñoñam fa akrimuhu na ko teral yéen sama saxaaba yi mooy ñu nit ci lañu waaw nun tabaan summa qaala nee ginnaaw gi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma yaa jarir ad'uka ila shahaada dangaa ñëw ngir tuub kon nag ma leeral la voilà kuy tuub dañ koy leeral affaire yi waaw bu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dugg na ci diine ji jeex na mais bu dee ci loxo loxoy nit la jaar kooku bu dee yow xamoo da koy boole ku xam nga ne ko baal ma boole laa koo xam ne man na laa xamal ana lan moo la war nag ba nga nekkee jullit li nga xam ne moo la war waaw yooyu nga xam ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag mooy lii rek ay waa ji da koo tuubal ak yooyu yépp waxoon naa la kullu ha hadihi l procola al protocolaat laa laa laa yuxtaaju laa laa yuxtaaju ilayha ah protocole yu bari yi yépp kenn soxlawu ko waaw ay nañ leen bàyyi ba vendredi waa ji day tuub si lundi la ñëw waaye na bàyyi ba ba ñëw àjjuma yooyu yépp jaru ko ay nañ leen xaar ba àjjuma bu ko defee ci jumaa ji imaam dina fa ñëw wala sëriñ diw war na fee ñëw ci nganaleem gi bu ko defee mais bu deewee ci diggante bi nag yéenay gàddu mbir mi ah dang ko tuubal léegi ashhadu an laa ilaha illa allah ngay wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo xamul leneen loo ko nga ne ko doy na léegi daal yow julli moo nekk farati ci yow naka la man xaw ma ko jëlal téléphone léegi wala nga woo koo xam koo xam ne xam na ko bu la voilà kantaa nañu dajaloo ñëw déedéet yeneen ma lay saab lii nga koy wax rek mu ne ko yaa Jarir ad'uka ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah loolu mooy shahaadataani yi nga xamante ne nii mooy dugal nit ci lislaam te ci la nut dugge ci lislaam mu ne ko yow Jarir man alayhi salatu wassalaam de ad'uka ila shahaadati an laa ilaha illa dama lay woo ci nga seede ne an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu illa ku dul buur yàlla waaw wa anni taman rasulullahi ndaw yàlla laa lii laa lay seede loo boo seedee lii wa an tu'mina billahi wal yawmil aaxir nga gëm dafa bokk ci fondement ay ngëm nga gëm buur yàlla waaye gëm ni am na bés boo xam ne ci la buur yàlla di régler jaam yi di leen dajale yow ma waaw yawma ah yow yawmal qiyaama bés boo bëre gëm ne bés boobu am na bés boo xam ne mooy dernier des jours jour de la résurrection waaye wal qadari xayrihi wa sharrihi waaye dangay gëm dogal jullit day gëm dogal xayrihi ba ca baax te neex wa sharrihi ak ba ca bon te te te metti ca waaja mooy ba ca metti ci waaji waaw mooy ne jullit loolu loolu loolu moom ci gëm yàlla la bokk mais waajoo xam ne moom danaan gëm na de mais bu ko dara dalee dina protester jooytu ko fu nekk doora ne ah waaye ni ñuy def muñ rek te yàlla tax kooku muñul parce que moom jooytu na ko fu ne dooru ñëw naan muñ kese te yàlla tax jooytu na ko fu ne te naan muñ rek te yàlla tax kooku xam nga ne buur yàlla taxul waaw kon loolu la da ngay gëm bil qadari xayrihi wa sharri gëm dogal ba ca la neex ak ba nga xam ne neexu la wa tusalli salawaat almaktuuba mu ne ko yaa Jarir wa tusalli maa ngi lay woo ca këne sama diine jii dangay julli as-salaat al mooy juróomi julli yi nga xam ne buur yàllaa ko farataal bindu ko farataal ko dogal ko teg ko ci ndodd bépp jullit maalam yu xar xér këne day julli par force cinq julli yooyale wa tuwaddi zaka wa tuwaddi zaka maa ngi lay woo wa an tu'mina billahi wal yawmil aaxir wal qadari xayrihi wa sharrihi wa tusalliya salaata al maktuuba wa tuaddiya zakaata al mafruuda nga joxe zakat ci sa wàllu alal bu dee ne bokk nga ci ñi nga xamante ne matal nañ sëy imposable sëy bi nga xam ne ci lañuy joxe zakat boo ko amee ci loolu it mooy loolu it dama la ciy woote sama diine ji loolu la ah Seydina Jarir nee na fa faaltu dalik ba moo xee ma def lool ne ko waaw d'accord naa ci yépp waaw di julli gëm bóor yàlla gëm yawmal qiyam dogal bu baax bu neex ak bu naqari waaw te fas yéene bu sama zakat ma joxe ko mu ne fa kaana ba'da dhalika laa yaraani illaa tabassama fi wajhi mu ne ginnaaw lii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam masumaa gis lu dul ne day day muuñ fu mu ma gisee rek fu ma gisee rek day muuñ waaw yadhaku bi tabassumi moom noonu la doon def doonu loon xaqataay xaq xaq xaq xaq xaq yooyu gaa yi def di ree di gii di xa da ba ba kekku yonent mi aleyhi salaatu doon loon def lool yadhaku bi tabassumi da doon muuñ bu ñu leer nañ waaw mel ni soleil bu étincelé wu ah moo tax Seydina Jarir doon na wax comme ni ne ci Sahihayni mu ne man bi ma ñëwee ci yonent mi aleyhi salaatu salaam dama jaayanteek moom ba léegi qays ismail seydna ahmad da ko soloo ci yoonu ismail ibn abi xaalid an qays ibn abi haazim radiyallahu anhu an jarir mu ne baayantu seydna jarir nee na bi mu ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam baayantu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaamat ala iqaami salaa wa iitaa'i zakaa wa nusxi wa nusxi li kulli muslim nee na bi ma ñëwee dama jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne baayaatu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala iqaami salaa dama jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci kaw mooy dama jaayanteeg moom julli waaw taxawal julli wa itaa'i zakat ak joxe zakat wan nusxi li kulli muslim ak conseil di conseil bépp jullit waaw ah lii de xadiis <laughs> bi Seydina jaar Jarir ba mu koy wax mooy bés ba al-Mughira ibn Shu'ba génnee àddina bés ba al-Mughira ibn Shu'ba génnee àddina ca la ko doon waxee waaw mu jóg def benn discours wax lii wàcc minbar bi wallah sans protocole ki wax ju bari Allah moo na am na ci beneen riwaay da mu jaar ci shaqiiq muy abu waa'il shaqiiq ibn salama an jarir mu ne qultu ya rasulallah dama wax xadiis boobu al imaamu ahmad soloo na mu ne dama wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ishtarit alayya fa anta a'lamu bi shart nee na bi ma tuub see dama ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ishtarit ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu salaam damaa bëggoon nga jël pacte ak man tegal ma ay chart ndax yow yaa gën a xam chart yaa xam charte waaw mooy nit du ñëw naan day kii ci sëriñ naan ko man maa lay tegal condition yi nga xam ne nag ci lay àndeek ak yow déedéet wala ñëw ci daare ji naan ustaas bi wala jàngalekat bi man samay condition maa teg sama condition yi ngay ànd ak man doo ñëw di imposer say condition waaw naan bon man nag sëriñ da ngay xam ne man saay lii wëg lii yow daal wax lii la neex yépp ba pare nag bàyyi nag léegi moom mu war a tànn ci yooyu mu cadre li muy jàngale ci sa biir sa ñaxtu yooyu nga fi def déedéet da ngay ñëw kay moom dangaa jàng si saay disponible te nangu bàyyi sëriñ bi moo gën a xam ki ni muy jàngalee jàngalekat bi moo gën a xam ni muy jàngale doo ñëw ci école bi indi sa pédagogie bopp naan sama doom moom il faut pédagogie bi ma xam la ko pro prof bi koy jàngal wala maître bi war a jàngalee déedéet loolu man da ne waaw mu ko histoire dans lay euh, tegal charte ci sama kaw faante ndax yow alamu yaa gën a xam bi charte ci charte yi qaala nee na ubaayi'uka ala an ta'budu allaha la bi la tushriku bihi shay'a yonent maa ngi jaayanteeg yow ci kaw ne ah nga jaamu buur yàlla te doo ko bokkaaleeg dara wa tuqiimu salaa nga taxawal julli wa tuuti zaka nga joxe zaka wa tansaxali muslim nga daldi conseil julli ni wa tabraa an minal minal shirk minal mushrik nga denc mushrikuuna yi noonu la seydinaa jarir ah daldi ñëwee léegi nag mu des liñ la doon mais kañ la ñëw Seydina Jarir radiyallahu anhu ak dëgg malam boroom xam-xam yi dañ cee wuti parce que moom ak délégation bi ku mel ne al imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nee na ñoom ay dix personnes lañu woon ab délégation lañu woon joo xam ne dañoo ñëw ah, euh, këne ñoom ay côté dix lañu woon sauf que euh, non du du Seydina Jarir la doon wax du sëy Seydina Jarir afwan keneen la doon wax ne ñooñu kook ba muy ñëw te dinañ ko gis insha allah dix personnes lañu woon Seydina Jarir mi kañ la ñëw voilà loolu mooy laaj bi dafa am. Euh, ku mel ni al imaam al-Waaqidi dane moom mu ngi ñëw dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mois Ramadan ci dixième année bi l'an dix l'an muy fukkeelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la dëgmal euh, ku mel ni al imaam ibn abdul bar radiyallahu anhu moom mu dogu ne moo seydinaa jarir mii hein bi muy dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu di tuub si quarante jours kese la avant yonent bi aleyhi di génn àddina euh, waaye am ñu ne mukk loolu mooy kon deuxième wax première wax wa huwa al-imaamu wal-Waaqidiyu Muhammad ibn Umar ibn al-Waaqidiyu raxmatullaahi alayhi boo demee comme ci tabaqaatu al-imaam ibn Sa'd mu lan ci shahru Ramadan sanata ashar imaam ibn Abdul Barr Yuusuf ibn Abdul Barr al-Andalusiyu an-Namariyu radiyallaahu al-Maalikiyu moom mu avant yonent bi salaatu wassalaam yarhamukallah avant quarante jours avant yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi génn àddina ci la Seydina Jarir daal di dëgmal tuub si ah kanta mu am ñeneen ñu ne di mel ni al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne déedéet Seydina Jarir bi muy dëgmal nii avant avant kañ la avant xajjatul wadaa xajjatul wadaa avant ajug tàggatoo gi gisaguñu ajug tàggatoo gi de ñun gisaguñu ko ci siira bi kañ lay xew l'an dix l'an dix si mooy fin wu l'an waaw mu ne loolu mooy li gën dëgër waaw Ah. te wax bu mujj bii nag wax bu mujj bii <coughs> mooy li gën a dëgër dëgg la dëgg la Seydina Jarir dafa bokk ci saxaaba yi mujjee gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi mujjee tuub parce que xajjatul wadaa yi xajjatul kañ mooy xajjatul wadaa laa diis atum tàggatoo gi mooy le dernier mois de l'an musulman l'an dix te yonent bi aleyhi salaatu salaam ci rabiul awwal la génn àddina ah ci l'an onze <laughs> gis nga kon mooy ay mois la mooy kon après dul xijja nga dugg ci at mu bees di la li nga xamante ne mooy l'an onze ban na commencé loolu moom li ñu ko fi wax bari na quoi loolu nag boo loolu moom sincèrement affaire yi léegi moom war naa dugg ah tam xarit tam xarit après tam xarit lu ji tegu nga ne ma màggala ci tegu ma ne la màggal nga ne ma aywa boo defee màggal lu ci tegu dangay am tam xarit mooy ban mois ah, waxal muharram voilà muharram ginnaaw muharram lu ji tegu nga ne ma safar ah waaw safar boo defee safar nga am lan gàmmoo ci tegu après màggal no voilà ci weeru gàmmu kon da gis ne kon ëpp na 40 jours waaw barka xajjatul wadaa bu dee moom fekke na ko nga ne ma ah bon fekke na ko lan mooy wane ne fekke na ko ñu ne la parce <laughs> dafa rot ci saxiixu al imaamu al buxaari ak saxiixu imaamu muslim ibn al xajjaaj al sheykhayni seydina jarir këne yonent mi alayhi salaatu salaam keroog xajjatul wadaa bi muy def xajja ajug tàggatoom gi dafa ne jarir ibn abdillah noppi nit ñi mooy fexeel nga noppil nit ñi moo tax <laughs> istamsitin naas noppiloon nit ñi moo tax euh, lu yéeme la ku mel ni al imaam al al al al al xaafiz ibn Kasiir ci al bidaaya wan nihaaya rahmatullah alayhi mu ne xool li mu wax imaam al xaafiz ibn Kasiir mu ne wa zaahiru <laughs> anna islaama jarir radiyallahu anhu kaana mutaaxiran an il fatx bi miqdaarin jay waaw mu ne li feeñ moom dafa ànd daanaka moom moo xam moom man nga koo boole parce que euh, moom waxam mën nga koo boole kan waxu waxu kan lay niru waxu al imaam euh, al xaafiz abdul bar parce que moom dane waxu imaam al waaqidi bi sax mu mais boobu dafa sori de trop ramadan ci wilan diis ramadan loolu niru na ne c'est trop c'est c'est c'est de trop waaye moo gën a jege moo gën jege que ne en tout moo gën a plausible wax bi nga xam ne mooy waxu ñoom imaam al-Hafiz Ibn Kathir ak al imaam ci li ko jiitu woon al imaamu Ibn Abdil al-Andalusiyu radiyallahu anhuma que ne 40 jours parce que imaam al-Hafiz Kathir waxul dat mais day niroog moom boo xam daa jege lool waxu imaam al-Hafiz Ibn dane wa zahiru anna islaama Jarir radiyallahu li feeñ daal mooy ne dugg ci lislaamu Jarir ibn Abdullah radiyallahu kaana mutaaxiran an al-fath bi miqdaarin jayyid kene moo moo yéexa moo après fathu Makka la waaw mais lii c'est normal non dama wax na dëgg wax na si si si si si bokkul moom waxam euh, waxu al imaam al xaafiz Abdul Bar bokkuñu voilà wax na wa lii nii la voilà lii nii la mooy anil fatxi fatxu Makka la wax voilà waaw kay waaw dama foogoon ne li ma ko liir yépp doon ko kii yépp bi bi may liir fatx maa ngi xalaat xajjatul wadaa moo tax waaye si si nii la waaw mu ne mutaaxiran jiddan anil fath que après fathu Makka lu way lu bari sax ci ci jot kii bu bari la la la xew après fathu Makka ci lu bari ndax fa inna abdallah fa inna al imaamu Ahmad qaala ndax imaamu Ahmad nee na haddathana Haashim ibn al Qaasim mu ne la al imaamu ahmad dane xaddatanaa nettali nañu haashim ibnu alqaasim di haashim di doomi alqaasim qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ziyaad ibnu abdillah ibnu ulaasa an abdilkarim ibnu malikin aljazari an mujaahid mu jële ci mujaahid an jarir ibnu abdillah albajali mu jële ci jarir mujaahid an jarir ibnu abd mu ne lamma innama aslamtu ba'dama unzilatil maa'idatu wa ana ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsaxu ba'dama aslamtu ah mu ne man damaa tuub dugg ci lislaam ginnaaw ba suuratul maa'ida wàccee waaw te man gis naa yonent ma lay saat saam muy masaa ci xuf yu lay wax ginnaaw bu ma tuubee waaw <laughs> moo tax euh, mooy parce que moom moom moom leer na ne dafa moom bokk na ci moom moom ay mois la def ak yonent ma lay saat saam loolu moom leer na waaw mais du ay jour de comme li al imaam al hafiz ibn abdul moo tax ci saxiixay ni da ngay ba ba ba masalaam masu ala al xuffayni xam nga dafa jaaxaloon waa Kuufa surtout taalibe abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu alqama ak ñoom al aswad ah, ibn yazid an-naxa'i ñoom affaire yooyu da leen a jaaxaloon mooy masu ala al parce que suuratul maida mais dafa bokk presque mooy li mujjee wàcc saar mais bokk na ci li mujjee wàcc ci alquran te foofu la dafa aayatul wudu yi te ñu koy wax aayatul tayammum foofu la ñëw te foofu buur yàlla dane faxsilu ngeen raxas seen tànk yi dana ngeen raxas seen tànk yi ah ba ilal ka'bayni léegi foofu waxu fa masaa wa léegi te lool dafa mujjee wàcc kon bi gën saxal raxas kii moom naa Jarir ñoom ñu dégg naa Jarir ne doon wax na masa alal xuffayni que ne gis na yonent bi alayhi salaatu wa salaam masa alal fay gaa yi nag lool da leen a jaaxaloon quoi waaw léegi biñ ko laajee ne ko mais yow Jarir est-ce que doo yow yow loolu gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy masa ci xuffayni ñu naan ko yow. non waaw loolu man nga koo gis mooy loolu après suuratul maa'ida mooy avant suuratul maa'ida di wàcc la kon parce que bi suuratul maa'ida di wàcc wàcce suñu borom dafa saxal ne mbir yi dañuy raxas tànk <laughs> naa Jarir ne mais man maa aslamtu illaa ba'da nuzulil maa'ida non gaa yi di wax gaa yi ko doon wax mu ne leen mais yéen man nii man tuubuma lu dul bi suuratul man bi may ñëw di tuub si fekk na suuratul maa'ida fekk naa nit ñi di ko jàng ba pare bu yàgg kon kay man bu ma gisee yonent ma lay saa saam def ko après kon mooy moom masaana ci ay tànkam ay kawasam ay xufam ginnaaw bi suuratul maayda wàcce ah kon loolu la mooy kon <laughs> mu ngi noonu kon lii mooy li gën a dëgër que moom daal en tout cas fatxu xajjatul euh, wadaay fala fekk moom sayyiduna jarir sayyiduna jarir ibnu abdillah al-Bajali radiyallahu rafet la woon moo tax Seydina Omar moom mooy yuusufu hadihi umma ah moom mooy yuusufu xeet yi sayyidina yuusufu hadihi l umma moo doon sayyidina yuusuf seulement dafa taaroon taar taar bu rëy la ko suñu borom subhaanahu wa ta'aala mayoon moom sayyidina jarir ah ah moom nag la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam bi mu tuubee da koo yónni ci benn xërëm bu waa benn genre nee ab kaaba la ci ñoom waa yaman buñ doon jaamu nee nañ bi dóora bi mu tuubee seen xërëm boobu di dul xalasa hein moom la yonent bi alayhi salaatu yoon yónni woon ne ko mu dal di ko leen mu daal di koy tojal waaw dafa mooy ndax waa yaman dañu amoon benn ca jaahiliya benn néeg buñ defaroon xam naa mooy après Abraha ba mu naree defar foofu ne day toj kaaba gi defar la muy defar bu ko defee waaye man muy kaaba gi nit ñiy jublu ñoom nag ñu amoon loo xam dañ ko doon wax alkaabatu shimaliya alyamaniya bu ko defee muy concurrence kaaba gi ñu nekk fa nag di fa moy yàlla yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ba mu tuubee ne ko te xadiis bi boo demee ci li nga xamante nii mooy saxiixu imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim di nga ko fekk yonent bi alayhi salaatu ne ko hal anta muriix muriixi min dil xalasa waaw nee na yonent bi alayhi ne ma est-ce yow Jarir ibn Abdillah dooma dooma dooma dooma dooma noppal ci dil xalasa mi nga xamante ne nii ci dil xalasa muy néeg boo bale néegub shirk boo bale ñu defar yaman est-ce que dooma ci yokk kiiwal nga dem nga dem tojal ma ko nee na ma daal di dem fa nafartu fi xamsiina wa mi'ati faris min ahmas ma daal di dem ci yéeg ànd ak cent cinquante ci ay warkat yoo xam ne ci waa ahmas lañ bokk nee fa kasarnaha bañ demee ñu daal di koy toj wa qatalnaa man wajadnaa indahu ñu rey ñañ fekk ci seen biir fa ataynaahu ñu dikkal ko fa axbarnaahu fa daa lanaa wali ahmas ñu wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam mu daldi ñuy ñaanal ak ñi nga xamante ne ñoo fekke woon loolu la ci waa ahmas ci waa ahmas hein Seydina Jarir nag dafa yónnee nit du moom moo demoon waaw nee na nag bi may yónni man moo tax ci comme riwaay bi nekk ci kitaabul maghazi dane man nag yonent ma lay saar saam ba mu may yónni ngir ma dem foofale war géléem man sax ci war mu ma waree géléem dama doon daanu mooy aw ma woon euh, euh, mooy manuma woon mooy dëkk ma woon warkat dama woon nga war moo tax mu ne ci suura kitaabul maghazi mu ne qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala turihuni min fa qultu balaa ah nee na bi ma nee ndax dooma dooma féexal daal di may noppal ci zul xalasa ndax fu ñuy moye yàlla la di ko fa bokkaale nee na ma ne ko balaa ah kay ndax moom ci waa yaman la bokk ci seen sang yi moo tax mu wax ko lool nee na fantalaktu ma daal di dem fii xamsiina wa mi'ati faris ma dem ci cent cinquante ànd ak cent cinquante ay gawar min ahmas bokk ci ahmas mu ne ñoom nag wa kaanu asxaaba xaylin wa kuntu laa athbutu ala ñoom nag ñu manoon fas lañ ay cavalier dëgg lañ woon waaye kantaan man jarir mi leen na la jiite de fas moom dama cee aayul dara dara dara dara dara nee na fa dakartu dhalika linnabii fa daraba yadahu ala sadri nee ma wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man nag manumaa manumaa sax ci warukaay waruwaay de bu ma waree rek damay daanu duma am stabilité waaw bu may yéeg comme gaa yi amul stabilité ci vélo sama classe yi fu ñu kuy teg tànk mbaa xalangu waaw mu ne ah, jàngoon naa ko nag ba xawoon koo man waaye fe nee fes keroog maa ngi essayé waaye nee fes mu ne kon man ma wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko man nag manuma am stabilité ci kaw fas de buy daw xam nga day yëngatu <laughs> nga daanu <laughs> damay daanu nee mu dóor loxoom ci sama dënd hmm? nee na ba ma yëgee li nga xamante ne mooy jeexitalu loxoom yi ci sama dënd bi waaw mu ñaanal ma ne ma allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya mu ne allahumma ebuur yàlla sabbituhu yàlla na nga ko yàlla na nga ko dëgëral waj'alhu nga def ko haadiyan koo xam ne ku gindeeku la mahdiyan ku ñu gindi waaw léegi nee na ba ma ba ma ñaanalee loolu fa ma waqantu an farasin baan masumaa daanu ci fas jamais depuis boobu

laa ilaa gisoo keroog euh, ki boroom xilaas di wax naan euh, ki booy laaj shajaa'atuhu ahlul madinati ca guddi koo gële dañu jékki ngàndum riir na tël way <laughs> gaa yi bon jàmbaar yépp waa Medina yeewu saay jàmbaar yi yeew léegi ñuy xaarante ngir yan dajale jàmbaar yi ngir dem fa sawaay ndax ah say <laughs> pas sûr <laughs> bi ñu dajalee dajale xaarante ba dajale bay waaj dem daje yonent mi aleyhi salaatu salaam ci buntu dëkk bi mu jógee ca fa fa riir ma jóge woon ne leen bu leen ragal dara dem leen waaw ndax mu ne yéen kuy nattable tey kii shajaatuhu ahlul madinati waa Medina laajal waa Medina ca guddi goo gële Allah mooy daf ko ta fasu Seydina Abu Talha la jëloon bam naan inna wajadnahu bahra fekk nañ ko muy géej ci gaaw bu mu gaaw mooy nit dinga ay ci lenn mooy <laughs> loolu wàññiwul dara ci nubuwa ak ak matam que fas wangeetu na la mu wangeetu na ko wala daaneel na ko loolu waaw mooy nekk fi naan sëriñ bi eh, sëriñ bi da doon dawal oto def choc yi day wane ne kii ak wilaayam xam ngeen ne des na après loolu mooy wane ne wilaayam des <laughs> daa am malaaka yu koy puusal di ko di ko arrêté oto bi balaa def choc déedéet <laughs> loolu loolu ban ban lien la ma ko wilaaya <laughs> waaw daanu ci fas daa tax ñu ne waa ji amatul wilaaya wala héet yii nag jar naa seet yooyu wolof yooyu nga xam ne lu xew ñu gis ci ne kii lii daa am lu muy wane ñoom moom lu ne lañuy gis fu ne ba mu des lu lu baax wal iyaadu billah kon nee na mu ma ko defalee keroog keroog laa mujjee daanu ci laa mujjee hein fa ma waqantu an farasin ba'd masuma keroog laa mujjee daanu ci fas mu ne wa kaana dhul xalasa baytan bil yaman li xasaam wa bujayla fiihi nusubu nusubun tu'bat mu ne waa bujayla nag mu ne nag waa zul zul xalasa benn néeg la woon bu newoon woon yaman waa xasam ak waa bujay la gi mu bokk albajal yi ñoom ñoo ko moomoon dañ fa yoroon nag seeni estel yuñ fa defoon ak seeni xërëm yuñ fa sampoon tombat di ko jaamu waaw yuqaalu lahul kaaba ñoom nag dañ ko doon al kaaba kaabatul yamaniya al kaabatu shimaliya seydina jarir nee na fa mu dikkal ko fa xaraka bin naari wa kasaraha mu taal ko daal di koy damm toj ko waaw waaw loolu ginnaaw gi nag bi mu ko defee nag ci la yónni mu ne summa ba'sa jarirun rajulan min ahmas na aba arto ila nabi yubashiruhu bi dhalik mu yónnee moom seydinaa jaabir ca yaman benn waay bu ñu naan abu arta ngir mu dem bëggal yonent mi alayhi salaam ne ko mission accomplie ba mu dikkalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne ko yaa rasulallahi walladi ba'athaka bilhaqqi maa jiitu hatta taraktuha ka annaha jamalun ajrad fa barraka nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala xayli ahmasa wa rijaaliha xamsa marrat nee na waa ji ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi wàcc ki la yónni ci dëgg foofale ca fa dhul xalasa ne ah jógow ci seen néeg boobu la ñu doon shirke lu dul ne fe bàyyi naa ko mu mel ni dóom mel ni gé géléem yu ñuul yooyu mooy dañ koo lakk ba mu nekk poussière waaw yor li nga xam ne mooy couleur dóom yenent ma lay saat saam ñaanal leen barke ci fas waa ahmas ak góori waa ahmas cinq fois waaw kon seydina jarir ibn abdillah radiyallahu anhu moom nag ah seydina jarir ibn abdillah nii la doon def nag gis nga bokk kiiwam bii nusxa li kulli mu'min ci la mas li kulli muslim ci la mas a dëkk lim wax sànq ne baayatu rasulallah boobu noonu ca keroog ba seydina al Mughira ibn Shu'ba gaañoo fële ca Iraq la ko waxoon seydina Ali doon wax ne moom mii de jariiru jariir mii naan jariiru minna ahlal bayt seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu doon wax ne ah, mooy ci xadis boo xam ne nag marfuu la mooy da ko yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaam at-Tabaraani moo ko solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane jarirun minna ahlal bayt jarir de ci ñun la bokk waa kër gi waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga noon mu meloon kon doon doon kii Seydina Anas nee na man Jarir ibn Abdillah ànd naag moom mu may liggéeyal waaw xam nga moom Seydina Anas comme que moo doon liggéeyal yonent bi aleyhi salaatu salaam te pourtant jar Seydina Jarir a ko mag fuuf waaw Seydina Jarir moo ko mag fuuf waaye <laughs> ñi ñoo xam ngëneel boroom ngëneel boroom moo xam ngëneel boroom ngëneel wallahi moo xam ngëneel moo tax du doon liggéeyal Seydina Anas parce que Seydina Anas moo doon liggéeykat yonent bi aleyhi wassalaam mooy ki nga xamante ne mooy xaadimu rasulillah naa Jarir xam loolu ci moom ay waaye ku doon liggéeyal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam luy tee ana luy tere ba man Jarir ibn Abdillah al-Bajali ma daal di koy régalal liggéeyal te moo ko mawoon fuuf Allah moo tax yooyu amul naan doon waaye yow ah. saay sa booy laa sa waay ah. yi daal dangay waaru moo tax Seydina comme nim nee ci Saxiixayni mu ne Seydina Anas mu ne saxibtu Jarir ibn Abdillah fa kaana yaxdumuni wa huwa akbaru min Anas allah <laughs> waaw lu tax parce que Jarir Seydina Jarir dane inni ra'aytu ansaara yasna'una shay'an la ajidu ahadan minhum illa akramtu waaw Seydina seydinaa Jarir Seydina Anas dane man de saxibtu Jarir ibn Abdallah ànd naa ak Seydina Jarir ibn Abdallah fa kaana yaxdumuni mais ñu ànd mu may liggéeyal saa lu ma nar a def moo koy def ay yow te moo ma mag fuuf moo ma mag fuuf man Anas <laughs> waaw Seydina Jarir ne nee na Jarir nee na inni ndax man ra'aytul ansaara damaa gis lansaar yi lansaar yi rasulullah ñuy defal yonent bi aleyhi saa salaam di ko màggal di jéggi dayo ci ñu koy màggale vraiment di ci dem loo xam ne man dama koo seet loo xam ne du ma gis kenn koo xam ne ci waa lansaar la bokk lu dul ne dinaa ko teral man jarir kon nag ñépp laay liggéey la xale laa xale ansaar la sama moroomu doom laak sa soo yépp man faalewu ma loolu allahu akbar <laughs> gis nga wàcce lii mooy lii mooy wàcce sa bopp ah, waaw bu <laughs> gisee mooy bu amoon dara lu muy dox ab yónneen muy ab xale sëy naa jarir day dem jëndali ko ca boutique ba waaw lan nga soxla yaa ansaar yi comme exemple waaye man de tàngal bu doon tey tàngal laa soxla mu dem jëndi tàngal ah, waaw indil ko ndax la tam moo mën na koo jur walla moo ko mag fop <laughs> walla de Seydina Jarir ibn Abdil euh, al-Bajali moom nag ah moom ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Kuufa fële ca Iraq la ne woon ah fa la dëkkoon ah te bi nga xamante ne nii ci la fitna yi amoon diggante jullit ñi dafa beru joowoon na cee jox dox ndax Seydina Ali yónni woon na ko ci Seydina Muawiya radiyallahu anhu hein waaye après dafa bàyyi lépp dafa isolé wu dafa isolé wu ñépp dafa isolé ñépp mu daldi bàyyi lépp xaat yi amoon mooy bi ñuy ubbi dëkk yi tamit jéene ci rullul wéral rawatina fatxul qaadisiya moom nag kuufa la ne woon ah. ba mu ngi génn àddina nag am nañu ne l'an 51 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xilaafa seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan am ñu ne noonu l'an ci la génne àddina moom seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali yuusufu haadihi al-umma kamaa Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma